<laughs> loolu la kon boo fi kaasee ñii ñu la tuddal dañ naan la yow de toute façon sa wax ça compte pas <laughs> voilà <laughs> voilà mu ngi noonu kon affaire bi loolu la alayhi salaam léeg-léeg am euh, mu ñëw euh, waaye euh, radiyallahu anha mooy li nga xam ne moom la boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi yooyu daal di kii sinon rek yooyu bu amul woon dangay eh, gis benn waaye fee lay fële sama sëriñ mu ne azza wa jalla ku tudd sëriñ xam nga ko nekkoon nga sëriñ azza wa jalla ca yow te jàll na waaye du bokkul ci tegginu boroom xam-xam yi nga ñëw naan azza wa waaw dafa am yenn jargon yoo xam ne façon wax yoo xam ne yooyu nag li ginatee garaaw mooy wax yoo xam ne boroom bi kese lañ koy wax moom kese kese nga ñëw surtout fii ngay dégg léegi nga xam ne ñu naan kilifaa ko wax nga xam ne ñii lii daal tekkiwul lul ne eh, day ware eh, kilifa boobu ni mel quoi ak ña ko ciy topp waaw dafa am yoo xam ne du wax yu ñuy royaate ka koy wax même bu dee sa kilifa la boo ko mën da bind anonymement wax ko bind ko leer leneen wala am neneen noo mën a kiiwe daal wax keneen koo xam ne war na wax ak moom ngir mu seetaat kaddu yi muy utiliser ndax du kaddu yoo xamante ne moom lañ xame nitu yiw yeeg nitu xam-xam yeeg nitu sell ñi di ko waxe moom mu génne beneen mu bee boo xam ne moom cefee koy wax gaa yi topp ko ci mu mel ni lu siiw léegi ñépp di ko wax loolu bu ko wax yow bu ko wax même bu dee ne ñeneen ci biti ni taaliben ba bu ko wax jamais waaw parce que loolu du wax du jub voilà yoo xam ne borom bi kese lañ ko war a waxal am koo xam ne moo nee na mu koy jëmale ab sëriñ boo xamante ne nii nee na moom la gëm moom la kii nga ko ciy topp loo xamante ne pour yàlla loolu daganul nga koy def voilà kon day nekk bokkuma nag azza wa jalla ji ah non am na yeneen yu garaaw yoo xam ne moom la gaa yi génne bu yàggul léegi di ko wax yoo xamante ne bid'a dëgg la bu ñu génne waaw Sénégal yoo xam ne moom lañ génne di ko wax ah nga dégg ay kilifa yoo xam nañ naan diw mii sëriñ la bu mag di ko wax muy loolu wanewul ludul moom na mu mel ak ña ko ciy topp wal iyaazu billah wal iyaazu billah waaw <laughs> loolu day wane fi nga xam ne vraiment dégré ñi nga xam ne ñoom la ñu jiital léegi naan ñoo jiite diine ji ñoo yor ñenn ñi ci ñoom voilà pour être juste mooy ñenn ñi ci ñoom mi nga xam ne noonu la ñu mel wallahi nga xam ne daal <laughs> l'islam daal l'islam daal ah bada al islamu ghariba waaw wa sayaudu ghariban kama bada fa tuuba lil ghuraba waay waaye l'islam a tàmbale tumuranke te dina dellu tumuranke comme na mu tàmbale woon fa tuuba waay waay sajaratu tuuba ndaata tëllëx waay waay waay waay waay waay waay li nga xam ne mooy ak pexe ñeel na ñay tumuranke ëllëg ànd ak moom kon nag wax yi dañ leen seet nañuy seet wax yoo xam ne day dëppook alquran ak sunna ñu fexe yar ci suñu bopp nit doo jël sa làmmiñ boyal ko parce que ñoom diwa ngi wax ma leen di ma leen di toppandoo déedéet ku am fulla rawatina koo xam ne xam-xal ma la ñor yonent ba ne saa saama law lor sa wax daa war a nekk loo xam ne sa wax ci alquran ak sunna nga koy kale mais du ku tëb rek wax ñu koy jiiñ ay mbir mu génne lu bees loo xam ne bid'a gu bees la gu muy wax yow nga bàyyee leen ko boo leen man da laayu biir bu ci bu ko wax di ko reprendre wallahu taala alam kon ci gàttal xadiis bi Sayyidatu Aïsha dafa gis koo xam ne day laaj mu jox ko loolu gis ci teraangaay Sayyidatu Aïsha waaw mu jox ko dogu mburu te tamit nit ki bu mu xeeb la mu yor naan non man rus naa joxe lii non day laaj joxeel nga joxe waaye am keneen ku ñëw mu daal di koy eh, eh, ku solu nga xam ne aluram rafet na ak ak nim soloo mu ne ko kaay waaw mu toog mu servir ko mu lekk jox ko mu lekk waaw ñu wax ko loolu mooy ku nekk mu mu laye waxu yonent bi saa saa loolu dañ ciy xame ne mooy liñ la yàgg a wax wala ku ñu xame diine wala koo xam ne ah loolu la mooy lépp ak jullit bu mu man di doon nii war a mettre di tendre vers ça suñu lépp nañ koy delloo ci njàngamu yone njàngaleem yonent bi saa saa Sayyidatu Aisha waxee ne waxul ne waaw parce que kii man damaa gis déet da ne ah. qaala rasulullah gis na yonent bi alayhi salaam ndawul yàlla li denee na anzilu naasa wàcc leen nit ñi manazilahum seen wàcc waay ku nekk traité leen nit ñi di doxaleen nit ñi selon ku nekk ak la mu doon ak la mu xam nga am na koo xamante ne nii bu ñëwee nga jox ko dugg mburu doy na ko waaw nga jox ko paquetu biscuit doy na ko pour mu dogu mu rëy rëy rëy ba bi muy génn àddina du ko fàtte waaw am koo xam ne bu ñëwee ak nim mel kooku du loolu moo moo doy ci moom nga xam ne kii nag lu gën yaatu lool la soxla nga jox ko selon lool fekk yow yaa ngi koy man bien sûr waaw moo tax di xool xaalu yow miy joxe ndax man nga manoo d'abord parce que ibda bi nafsika foog nga kii sa bopp d'abord summa bi man ta'ul mooy nga tàmbali sa bopp boo ñëwee bay jox yow xaalu ka ngay jox dee ko bàyyi xel waaw selon ku nekk ak la mu soxla nga jox ko selon la mu soxla waaw ak la mu laaj loolu mooy xikma watu shay'i jël mbir yi di ko teg asiya mbir yi di leen teg ca fañ leen war a teg jamono ñañ leen war a teg ak nañu leen war a tege waaw anzilu naasa wàcce leen nit ñi seen place waaw ku nekk député dinañ la teg place député ku nekk monsieur le maire dinañ la teg weg la monsieur le maire monsieur le président noonu loolu la ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon nañ la fi Kisra Qaysar ñoo gën a ñàkkoonub yar sa rawatina Kisra te ay yéefar yu bon lañoon yonent bay saa saam ba mu leen di yónni lettre de waxul neen min Muhammadin bismillahir rahmanir rahim min Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam abdullah wa ila Kisra waxul kalbul kalbul furs waaw waxul ne xaju ro xaju perse de déedéet da ko wàcc selon azimur rum te gën a mag al furs ca Romeya wala ca Perse que gën a màndal ci ñoom noonu la ko woowee waaw lan la ñu wàññi. président Sall li ko defee bareetul wala yooyu bari na am bariwul suñu yoon na wuti ñun on le comme ni mu doon si léegi président même bu dee neexuñu même bu dee neexu ay jëfam neexu mu neex la mu naqari la c'est le président des Sénégalais droit di ko saaga waaw surtout di ko def publiquement wala jël aw santam. di ko déformer wala tanabazu bil alqab bu leen sànni woon te ay sobriquet ku sant sàll nga ñëw def ko loo xam ne mooy liñ naan li tubaab bi naan sàll lu salte wala iyaazu billah ayna al adab ana teggin yi ñu yonent bi sallallahu alayhi jàngal ah te fa nga koy wax mais ñeneen ñi sant sàll nag même bu dul woon loolu sax même ñeneen même bu dul woon loolu nañ doxee teggin yi ñu yonent bi sallallahu alayhi jàngal ana lan moo ko gën a màgg doxe teggin ak njàngale yonent bi sallallahu alayhi wasallam du faiblesse te nga koy def am na ñoo xam ne nag pour ñoom nga def loolu day wane ne yow da ngaa faible déedéet même bu dee ñi ñi nga jàkkaarloo dañu jàpp ne dangaa ngaa faible yow bu leen yoolu seen gis-gis la mais yow xamal li nga xam sa boroom xam na te sa xamut boroom doy na moom moo tax ngay def diw taxul ngay def wala demba wala sa wala ast wala demba wala wala daa diw wala daa déedéet yow lislaam jullit dañ koo tënk mooy al muslimu waaw mooy ki nga dafay tënku la soumission totale tënku ci ndigalu borom bi ak ndigalu yenentam alayhi salaatu wassalaam même bu dee ne ñi am na jamono yoo xam ne boo ci tënkoo ñu ne waa ji il est faible non ça dafa faible quoi non c'est quoi ça non di jaayu xër ak nga ne déedéet waaw xam-xam nag boo lay may nga tëkk lool nga nga mën a téye sa bopp waaw mooy laxaab bi nga xam ne moo lay téye ngir nga bañ a mamm topp sa bakkan xam-xama la koy may loolu ñuy doxe lool mbokk yi waaw bañ a topp rek walla mere nañu diw mer nañ ko def na lii def na lii def na injustice après bu defee injustice dañ koy fekk ci injustice yi déedéet kenn injustice par l'injustice ça n'existe pas en islam ndiw du la tooñ nga ne damay toññar bi déedéet ku tooñ dañ lay indi devant yoon bu dee yoon amu borom bi yonent bi saa saa la la wax mais danañ la nan ngeen di defar bu borom bi defee ngeen nekk moom moo ko ay saxaaba yi de ay nit loo xamante ne nii ah dañuy jël seen àq yi ah dañuy jël seen àq yi te liñ leen war a defal yéen duñ ko def ñu ne yonent yonent saxaaba yi ne yonent bi saa saa la mais loo ñuy digal mu ne yéen def leen li ngeen war a def envers ñoom. àq ñoom bi ngeen tallal seen loxo seen borom ngeen laaj ko ko loolu la ñu yonente ma lay saa saa waaye waxul saagaleen leen waaw moo tax beneen bi sahaaba yi dañ ne mais yonente ma lay saa saam mais ndax du ñu xeex ak ñoom bu boobaa buñ jëlee defee yenn yi mu ne déedéet maa sallu fekk ñu ngi julli yéen ba aqaamu fiikum as-salaa fekk ñu ngi taxawal julli te ñun ñu ngi fiy contre ñii yépp di leen wax wax yu ñaaw ñoom ñépp a ngi julli dañ leen di wane télé ñu gis du lool yonente ma saa saam ne fekk ñu taxawal seen biir julli di julli bu leen bu leen damm asab taa waaw yatu topp bu leen ko damm waaw ñun loolu mooy li nga xam ne moom la ñu yonent bay saa saan jàngal loolu la ñu yar jamono ji nga xam ne nag am nañu ñu ak vote bu jotee bu boobaa ñu xool ki nga xam ne moom lañu ñu doy def ko suñu digganteeg suñu boroom koo xam ne bu ëllëgee ñu taxaw laaj ñu lan moo taxoon nga voté loon diw bàyyi fi keneen bu boobaa ñu am lay wu ñu ko jox ndax kat diw lañ gisoon ne moo fa gënoon a jub mooy ki nga xam ne jàppoon nañ ne bu ñu ko falee ci la sa lislaam bi dina dox ak yooyu walla ñu ko nii du ay përëx përëxe fii saaga fii kii daggal fii walla statut ay saaga yónni ci Snapchat yeeg WhatsApp yeeg fu nekk euh, euh, euh, YouTube yeeg fu nekk ñu gis la fa ngay saaga le président ay dagam wala yu mel noonu foog ne moo la ciy génne déedéet anzilu naasa manaazilahum ñoom bu ñu deful li war a def loolu c'est leur moom la yonent bay sa sam wax conséquence la ci seen kaw lay këpp dinañ leen yedd nag dinañ leen wax dëgg gi xamal ne leen ne defu ngeen li ngeen war a def waaye ci ay teggin waaye duñ leen saaga waaw duñ leen saaga duñ leen ŋaññ te tamit duñ leen ñàkk respect ñu ngi ci buntu tawqiiri al ulama wal kibaar wa ahlul fadl ki borom bi def président borom gëneel la borom bee ko jox gëneel lu mu jiite ñëpp waaw deful li mu war a def mais sahaaba ñoom ñoom ak ñoom ak ñoom Hajjaaj yi ñu doon wax ñoom Ubaydillah ibn yu mag di def lu leen neex est ce que gis nga fenn fu sahaaba yi ne hey fii nañu créer suñu armée wala suñu kii di leen saaga surtout publiquement wala di xarek ñoom gisoo ko. gisoo ko ndax ñoom la yonent bale saa saam yar xam na nan la ñuy doxee ñoom waaw waaw hatta sayyidna al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum bi Karbala am noonu gaa yi ko lan la leen wax da leen ne baax na bu dee la loolu gën bëgg bàyyi leen ma soit ma dellu fa ma jóge proposé leen ma dellu fa ma jóge wala ma dem ci Yazid wala ma dem ci jihaad bi yi am ma dem gaayee ko bañal ba nuñ koy faate kooku nga foog ne kon xeex xeex ngir ngir ngir looloo ko taxoon a jóg contre l'autorité comme ça rek moom mi nga xamante ne mooy euh, sayyidu wala euh, ki ki kii euh, moom magam sababi ahlil janna waaw sayyidu shababi ahlil janna nga foog ne kooku mel na noonu mukk jariñam dajal ñooy ay taccoor yu mag ay sasaka ay marado yu rëy yoo xamante nii mbugalum yàlla dal na ci seen noddu yi waaw ak képp ku leen ci jàppale woon ndax lim ngeen wax dafa leer bu dee ne loolu la kay bañal ngeen ba ma àgg fi ma tax a jóg nee ngeen ma du ma dugg fii Karbala du ma dugg Kufa boobu mais bàyyi leen ma ma dellu fi ma jóge wala man ma dem ci jihaad yi jihaad am na ñu ngi xeex ngir dugal l'islam ci kii ma dem fa ba nga xam ne loolu la yàlla dogal lu ko gën beneen riwaayé bi nga xam ne même bu dee ne ñenn ñi ne te riwaayé waxoon nañ ci sax ba tarjama euh, euh, Seydina al-Husayn ci siira bi mu ngi ci euh, archive dagg nañ leen berlin mook Seydina al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anil jami' wala ma ngeen bàyyi ma ma dem ci jihaad ji xare ji ba ni nga xamante ne noonu la borom bi di dogal da muy dogal wala ma jël ñu dem ci jël si ci bopp loolu da la leen proposé woon gaa yi bañ ba ñu koy faat kon affaire bi nekkul ay kër kër kër kii wut nangam ak kii di saaga yenn yi day am kersa la gis ko nan nga ñuy jëlee nit nga ah, noonu santam waaw nii la tudd nga déformé ko loo xam ne aw saaga la nga jàpp ne loolu en tout cas yow yaa ngi ci diine wallahi loolu du du teggin yi yàlla yu yonent bi saa saam jàngale du yonent suñ borom daal di jottaleelu yonentam alayhi salaatu wassalaam kon nag. mbokk yi yonent bi alayhi salaatu salaam nañu anzilu naasa manaazilahum wàcc leen nit ñi seen wàccuwaay boroom xam-xam ñu teg ko fa ko yàlla teg bu ñu ko xeeb parce que santul sant li ñu yaakaar waaw waaw la tudd ñu jàpp ne walla maamam kii ñu naan wax maamam moom maamam dara jaam la woon après mais yàlla moom la def boroom xam-xam bi mawaali yi ñoo yoroon xam-xam bi ci saxaaba yi ginnaaw taalibe saxaaba yi xoolu Seydina Omar bi mu rombee gouverneur am bi mu tegoon Makka génn ci li dem voyage dajeeg moom foo xam ne du Makka mu naan ko mais waaye yow kan nga bàyyi fële Makka mu naan ko man de ka ma fa bàyyi euh, Ibn Abi Abza laa fa bàyyi mu ne ko ko mooy kan saxaaba la woon mais Seydina Omar xamu ko mu ne ko mooy kan mu ne ko mawlan min mawalihim kooku de waa Makka ñooy ay kilifaam ci seen ci nga xam ne ñoom ñoo leen yées mu ne ko yow te rek dangaa bàyyi mu jiite waa Makka kilifaay Quraysh yeeg yooyu dañ leen a bàyyee ab mawlaa koo xamante ni ñoom ñoo koy ñoo yilifoon ay kiiwam ñoo ko yilif ñoom ba bref mu jiite leen mu ko waaw parce que moo leen gën a xam alquran te moo leen gën a man wàllu euh, miraas Seydina Omar nekk radiyallahu anhu hadis muñ sax imaamul Buxaari bu dee lii nga wax man di dégg naa seen seen yonent mu ne ah ah sa yarfa borom bi dina yëgati ci alquran ci téereem bi ak waaman ay nit waaye dina ci teg ay nit bu dee mawlan koo xamante ne dañ naan jaam la woon koo xam ne waa Makka doon kilifaam ñu def ko mu nekk le gouverneur de la Mecque xoolal ñun ni ñu mel Seydina Omar neewul tuufa waay da leen ne loolu bu dee lii nga wax ne ne moo leen dina am alquran ak li nga xamante ne mooy gis nga noonu la ñuy fale gis nga te ummu nnaas aqra'uhum li kitaabillah ñii ñooy ñu doxal njàngaleen yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi sayyidina Umar ne bu dee de lii nga ma wax man de dégg naa sa yonent seen yonent ne borom bi dina yëkkati ci téere bii da alquran ay nit waaye dina ci teg ay nit ña ko jàpp di ko yitteewoo mu ñor leen ñu koy jàng di ut xam-xam ña ca ne di ci jéem a tënku waaye di ko transmettre après ñooñ la borom bi yëkkati kantaa ña nga xam ne même bu dee seen maam moom lañ leen xame woon ñu ñëw seen ginnaaw maam fa xalafa min ba'dihim xalfun ak wuutaakoon bu yées bàyyi la seen maam ne woon di mbubboo seen maam ak yooyu sori alquran sori njàngaleem alquran ak yeneen ci daal saasaam ak seen maam ma nga xam ne ci loolu n tënkoon boppam bu boobaa ñoom ñoo wàcce seen bopp borom bi dina leen wàcce kon nag anzilu nas manazilahum te bu boobaa gaa yooyu nga xam ne seen turu maam kese la ñuy doxe du ñu fexe nag bañ jël leen teg leen bokk place boroom xam-xam ya ndax bu boobaa defuñ li ci bi sallallahu alayhi wasallam ndax mooy ki nga xamante ne xamawuñ ko woon yaayam mbandkat la woon baayam mbandkat la woon waaye moo tonn ci xam-xam bi moo nekk ci kii moo ëpp xam-xam moom la ñuy teg ci kaw yow mi sa baay ne woon sëriñu ñépp waaye yaa bàyyi xam-xam ba sori lam ne woon ba nekk koo xamante ne nii xamoo dara julli sax manoo koo def correctement kenn du la yëkkati te nag manu ngeen a fexe ba ñu jël kooku teg ko ci place su kër parce que rek maama ma doon diw yonent ma sa sam bu boobaa defuñ lim jàngale anzilu nnaasa manaazilahum te waxoon na ne képp koo xamante ne nii man lam yusra ilayhi amalu jëfam ju baax jëmewu ko ci yërmande yàlla ci ngërëmu yàlla ci xam-xam bay ba lay joxe bu ko say jëf yu baax gaawewul sa askan nga bopp du la fa mu xam loolu waaw moo tax bu ñu fi kenn foog ne yaakaar nga ne parti bi wanoon sa maam nga nekk di caaxaan wala nekk ci yeneen yow diine ñoru la xam-xam ñoru la dara ñoru la ñu ñëw di waxtaane diine xam-xam nga bëgg nag ñu yëkkati la foofee léegi nag tegal teg ñi nga xam ne ñoom seen seeni baay ay suu jàppan nga leen ay suusam daaw ndax wala euh, euh, euh, ay jamono yu yàgg ndax ay jaam lañ woon ak yooyu ñeen bëgg ñu doye dal leen parce que lan yow sa maamay diw du ñu ko def ndax bu boobaa duñu doxe li yonent bi saa saa wax anzilu an-nas manazilahum waaye képp koo xamante ne ni dinañ jaral nit parce que mu bokk ndax képp ku baax képp koo xam ne ku la ci moom dañ koy sopp ndax moom waaye nag waxoon naa la du ñu tardeel te tamit bu dee ne yooyu ñoru ko du ñu tardeel te tamit du ñu fontoo dañ koy dinañ ko teral ndax kat ka mu takk ci moom waaye nag du tax ñu gëmm suñuy bët ba di ko teg foo xamante ne nii moom attanu ko di ko yen loo xamante ne nii loosam moo ci damm ñun itam suñu loos damm ci te buñ taxawee suñu kanamu borom duñ ko mën a layal lu tax ngeen jël kii teg ko ci kaw kii duñu ko mën a layal ku nekk ngay sànni la ngay teg ci kaw nit kii di teg kii ci kaw kee war ngaa xam ne bés dina ñëw borom bi laaj la lu taxoon nga def ko te di nga tontu kenn du tontu sa place ku nekk war ngaa waajal sa sa tontu waaw waaw fa waajal leen la yonent bay saa saa waxoon laaj bi ñu war a laaj ëllëg jawaaban réponse ba nga xam ne moom nga war a répondre laata ngay def dara sóoral anam bu ma borom bi tegaatee ne ma lii lu taxoon ma taxawal ko lu taxoon ma wax lu taxoon ma def lu taxoon ma sam lu taxoon ma simpi ma mën a tontu waaw loolu nañ koy xalaat kon nag a nnaasa manaazilahum waaw képp ku nekk surtout yonent bi sallallahu alayhi wasallam dinañ la teral ndax la nga la nga la la nga ka nga takk si moom waaw amul may jéem di wan waaye du dara fii déedéet bu boobaa doxa woolu yonent may saa saab wax di ko ñàkke kii teggit parce que yow loolu ci boppam moo la metti ko aan ah ay dara fii mooy ñu dox may ay daraay lan saa ay dara yu ba ne xamoo dara lañu lay wax voilà <laughs> xamoo dara yow waaw anzilu an-nas manazilahum léegi kon mu ngi noon xadiis la bu gudd yi biir ah waaw kon nag foog naa li ñu ci wax noonu doy na waaw yépp koo xamee it xamoo kenn du la jox dara yaay professeur te lasta bi professeur waaw doo professeur bëgg ñu naan la mu le professeur doo boroom xam-xam bëgg ñu naan la boroom xam-xam doo sëriñ bëgg ñu naan la sëriñ loolu it du mën a nekk waaw loolu ma mën la nekk voilà doo cordonnier doo doo doo doo doo doo bëgg ñu naan la mu le bijoutier déedéet anzilu naasa manaazilahum ku nekk la mu doon ko la ko bi teg loolu du def lu dul la. ndax bokk na ci màggal yàlla ah teral ñi nga xam ne ñoom la def ak jagle nga teral leen ndax yàlla mi leen ko def wala waaw ah, loolu lu am solo la léegi nañ ñëw bala ñoo jeexal xadiis bi imaamu Nawawi wax nañu li imaam Abu Dawud wax imaam Abu Dawud jàpp na ne Maymun mii dalam yudd ka Aysa mooy xadiis bii desi naa <laughs> waaye <laughs> waaw ne daje mooy jotewuñ de mooy lan mooy jëliwul ci moom directement kon am na koo xamante ne nii daal dinañ am rupture waaw waaye euh, imam ibnu salah cheikh ibnu salah moom itam mi def ci wàllu xam-xamu xadiis yi alhamdulillah moom dane wa fii ma qaalahu abu daawud nazar lii boroom awnul ma'bud mu ngi koy mu ngi koy toxal bi muy saraa hadis bii rahimahullah ci sunan Abi Dawud mu ne as-Shaykh Ibn Salah nee na imaam Abu Dawud as-Sijistani li mu wax nii am na lees ci seet lim ne Maymun ibn Abi Shabib jotewul Sayyidatu Aïsha jotewu ko jëlewul ci moom loolu lu ñu seetaat la waaw ndax fa innahu kuufi mooy kuufa la dëkk kuufi la mutaqaddimun ku jiitu la kat adrakal Mughira ibn Shu'ba mooy ku yàgg la waaw du taabi'i yu ndaw yooyu de fekke na sayyidina al-Mughira ibn Shu'ba mi nga xam ne gisoon nañ xadiisam Abu Isa ah waaw <laughs> yaa ngi koy fàttaliku moom lañ mujj woon gis xadiis buntu bi ñu jeexal de moom moo ko tëjoon moom sayyidina Abu Isa al-imaam Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa waaw léegi mu ne moom jote na ko mooy bi Seydina Muawiya doon ko laaj naan ko bindal ma ah inna allaha harrama alaykum ah, ah, ah, wa'dal banaat ah borom bi xaraamal uquqal ummahaat voilà boobu la jiite woon uquqal ummahaat wa man'an wa haat wa wa'dal banaat wa kariha lakum qiila wa qaal wa kasrata su'aal wa idaa'atul maal moom moo ko sorowoon imaam abu euh, kii boobu moom jote na ko mu ne Maymun ibn Abi Shabib nii jote na waaw jote na ko ta mu ne wa maata al-Mughira qabla euh, Aïsha te al-Mughira ibn Shu'ba moom moo njëkk faatu sayyidatu Aïsha te Maymun fekke na al-Mughira radiyallahu anhuma te mu ne wa inda Muslim te imam Muslim mooy ci ay chartam yi mu defee xadiisam bi mooy chartam condition yi mu teg ngir man cee nangoo xadiis moom imam Muslim mooy at-ta'asur loolu bon lu gudd la nag mooy Euh, il faut nit ki wóor ki toxal xadis bi wóor ki mu ne moom la jële wóor te aussi mooy ñoom euh, euh, ñu ñu ñu ñu bokk jamono ñu dundandoo ñoom imam Muslim loolu doy na imamul Bukhari moom moo di teg ne il faut mu am condition que ñu daje am waaw mooy daje même bu dee benn yoon la ñu mën a saxal ne kii bu ne an diw ñu dee jële na ci moom directement imam muslim ne déedéet moo tax ci saxi xam bi di di di leeral loolu boo di wane ne lii ànd ci quoi voilà mooy affaire bi daal ki comme que ki ne jële ne ci diw moom ku wóor la ka mu jële wóor na te bokk nañ jamono loolu doy na ci moom moo tax mu ne ci imam muslim moom sartam mooy at ma imkan at-talaqi am possibilité daje waaw mooy du du du attention du kese bu dee da yow waa ji Andalusi la dëkk masula aji Makka sëriñ bi mu ne moom la jëlee Makka la dëkk te kooku masu la dem Andalusi ñoo bokk jamono non ñu bokk jamono jamono ci kii di dund kii yow dund imaam Muslim waxu la koog bu nee jële na ci kii rek diw an diw mu ne wér na déedéet mooy possibilité ñu daje am na comme ñu ne waa waaye de Andalusi la dëkk mooy Espagne waaye nag demoon na aji Makka te sëriñ boobu Makka la nekkoon xam nga mais jiw yi ñu fenn foo xam ne da moom daje na fa am na fa waaye po possibilité ñu daje ndax waa ji sëriñ boobu Makka la dëkk te kii Andalus la dëkk mais ñëw na ak si te ñoo doon dundandoo imaam Muslim nag loolu sartam la ko def ne bu dee loolu doy na sëkk pour ñu ne diw bu nee jëlee na ci diw ñu jàpp ne loolu amul benn rupture mooy ci moom da ko jëlee directement imaamul Bukhari nag dane déedéet il faut minimum mu sax ne daje nag moom loolu il faut mu sax même bu dee denn yoon loolu mooy différence bi waaw mooy bu imaam moo tax charte moo gën a moo gën a voilà mu ne lii mooy sart imam muslim waaw mu ne falaw warada an maymun annahu qaala lam alqi aisha imam ibnu mooy wax mu ne bu doon ne jële ñu jële ci maymun ibn abi shabib mu ne mu waxal boppam ne jotew ma aisha bu boobaa de istaqaama li abi daawud aljazm bi adami idrakihi wa hayhata zalik <laughs> mu ne bu doon maymun moo taxawal boppam ne man de jotew ma aisha waaw bu boobaa li imam euh, Abu Dawud ne kii jotewul Aisha Maymun bu boobaa doon na jub doon nañ ko mën a jàpp waaye moom waxu ko te loolu aka sori moo wax loolu waxu ko kon mooy possibilité Maymun ibn Abi Shabib jële ci sayyidatu Aisha loolu am na kon nag fan la imam Abu Dawud mën a taxawee jogu ne jotewu ko noonu rek kon mooy euh, euh, ayu jotewu ko mooy wa dund nañ fekke na koo xamante ni sax moo njëkk gaañu sayyidatu Aysa Maymun manoon na dem Medina <laughs> te salaf yi bari na ñu fa doon nekk mu gis ko sayyidatu Aysa wala Makka mu daje sax moom mu dégg muy wax lii xew wala xew-xew bi loolu koy dàq mooy gis nga moo tax ñu bari nag dañu naan dañuy tànn ak imaam Abu Daawud bu ñu waxee rek ñu ne non xadiis boobu wérul mais ku mel ni ay imaam Ibn Salah ak ñeneen ak imaam al-Hakim ci boppam moom wax nañ la solo ko ñoom dafa dogu ne lii nii voilà moom wér na ah xadis bii nii wér na kon loolu moo amoon ci wàllu càllale bi côté xadis bi léegi insha allahu taala moo na imam al-Hakim mu ne wa qaala huwa imam an-Nawawi mu ne soloo na ko fii kitaab yi ma'rifati ulum al-hadith mu ne wa qaala huwa hadithun sahih léegi ñu ñëw ci dernier hadith bi ndax dernier hadith bi lu tax duñ taxaw mooy dañ koy wax rek ndax gisoon nañu ko moo tax dañu koy jàng képp wax jàll kon gisoon nañ ko ci hadith numéro cinquante boo fàttale ko nga ne ma noo waxal ba pare parce que lii ngay wax nii man way eh, jotuma ko jàppa jàpp ñu ne la kon al imam al hafiz an-Nawawi hadith numéro trois cent cinquante sept mu ne wa an ibni abbas radiyallahu anhuma annahu qaala qadima Uyaynatu bnu Hisnin radiyallahu anhu fa nazala ala ibni akhihi al-Hurr ibn Qays radiyallahu anhu wa kaana min an-nafari alladhiina yudniihim Umar radiyallahu anhu wa kaana al-qurraa'u ashaaba majlisi Umar radiyallahu anhum wa mushawaratihi kuhulan kaanuu aw shubbaanan faqaala Uyaynatu libni akhiihi yaa ibna akhiihi laka wajhun 'inda haadha al-amiir fasta'dhin lii 'alayhi fasta'dana lahu fa adina lahu Umaru radiyallahu anhu falamma daxala qaala ya ibna al-Xattaab fa wallaahi maa tu'tiinaa al-jazl wa laa tahkum fiinaa bil-'adl fa ghadiba Umaru radiyallahu anhu hattaa hamma an yuuqi'a bihi fa qaala lahu al-Hurr yaa amiiral mu'miniin inna allaha taala qaala linabiyihi salla allahu alayhi wa sallam xudi al-afwa wa'mur bil-urfi wa a'rid anil jaahiliin wa inna haadha minal jaahiliin wallaahu maa jaawazahaa Umar radiyallaahu anhu hiina talaahaa alayhi wa kaana waqqaafan 'inda kitaabillaahi taala rawaahu al-Buxaari rahimahullaahu taala xadis bi fay gisoon nañ ko xadis bi nga xam ne moo doon xadis numéro cinquante ci baabu sabri buntu numéro trois ci téere bi baabu sabri gisoon nañ ko mooy xadis numéro cinquante wa an ibn Abbaas annahu qaala radiyallahu anhuma qadima Uyayna ibn Hisn gisoon nañ ko moo la dara waxoon nañ la dina ñëw xadis numéro trois cent cinquante sept moom lañ nekk nii walillahi alhamdu wal mu ne waa Ibn Abbas hadith numéro trois cent cinquante sept kon dañ koy wax noonu rek lépp waroon a wax waxoon nañ ko foofee nga delu foofale ca xadis numéro cinquante babu sabri mu ne waa nem ne abbas mu ngi jële ci ki nga xam ne mooy doomi abbas di abdallah radiyallahu anhuma annahu qaala nee na qadima daal dinay dégmal uyaynatu ibnu hisnin sahaaba buñ naan uyayna sahaaba la woon mi doomu hisn radiyallahu anhu fa nazala mu daal di wàcc ala ibni akhihi ci doomu frère am bi tuddoon al-Hurr ibn Qays al-Hurr di doomi Qays wa kaana ta al fari ci mbooloo ma nga xam mbooloo alladina ma nga xam ne yudnihim Umar radiyallahu Omar ñoom la doon teg ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ñoo doon ses fidèle conseil ñooy ñi ko gënoon a jege mooy ñi nga xam ne ñoo ko jege woon ci ba nga xam ne ci la nekk xalifa wa kaana alqurraa mu ne gis nga nag jàngkatu alquraan yi ñëwaan na ah, ah, ya ummul qawma aqra'uhum li kitaabillah moo tax saxaaba yëpp loolu lañ doon doxal moo tax mu ne wa kaana alqurraa gis nga jàngkatu alquraan yu mag ñoom nekkoon nañ ashaaba majlis Omar ñoo doon toogat gis nga assemblée Seydina Omar ña nga xam ne bu doon tay équivalent ministres yaak conseillers ya ñooñu xam nga ñan la woon ñooy jàngkatu alquran yu mag yi dégg fukk yu mag ñi ñooñu la doon doon ñoom nag ñoo doon ñoo doon ñoo doon ñoo na àndandoo majlisi toogu waaye Omar Seydina Omar wa musaawaratihi radiyallahu anhum ak ñi nga xam ne buy sottanteewu xalaat ci xew-xew bu xew ñii la doon jiital te ñii la doon teg ci kaw léegi nag mu ne wa kuhulan kaanu aw subbaana moo xam nag ñooñee jàngkat yooyee boroom xam-xam yooyee jàngkatu alxuraan yooyee ay mag lañ wala ay jeunes lañ lépp moom xoolu ci woon lool ban at nga am ñoo leen gën a suufe ab déedéet waaw léegi mooy al-Hurr ibn Qays bokk ci mu ne fa qaala nag bi Uyayna ñëwee dal ci doomu mbokkam bi mu ne Uyayna ne ko li ah, ibn akhihi doomu akhi mbokkam bii di al-Hurr ne ko yabna akhihi eh, yow wax naa ma ko maarab la woon eh, yow sama doom mbokk la ka yow de am nga wajjun ab ab ab wàll ab ab jëmuwaay inda hada al amir ci ki nga xamante ne mooy mooy njiit bi waaw mooy Seydina Omar waxul fa inda xalifatil muslim <laughs> inda hada <laughs> am nga loo ne moom am nga fa audience am nga fa fa loolu am nga fa daal loo xamante ne nii moom dayo boo fa am daal boo xam ne yow man nga faa dem wa laajal ma ko léegi nag fa sa dan lii man nag di sa bàyyi tax damaa sàkku nag ci yow nga ñaanal ma dem laajal ma amir bi muy Seydina Omar lii alayhi mooy na ma may audience ma gis ko rendez-vous laa soxla fa sa dana lahu Seydina al-Hurr daal di def li ko bàyyi taxam di daal di digal daa dina lahu Omar Seydina Omar ne ko waaw man naag si Uyayna ndax Seydina Omar xamoon na Uyayna bu baax mu ne ko waaw man naag si radiyallahu anhu falamma daxala bi Uyayna ne duggul ci Seydina Omar rek xaala ci saasa mu ne ibn al-Khattab yow ibn al-Khattab fa wallahi wat naa ci yàlla yow mi ma dootiina jazla yow dooñu jox lu bari dara wala tahkum fiina bil adl te boo att ci ñun ci dëgg waay ci ci maandu te fa ghadiba Omar Seydina Omar radiyallahu anhu hatta humma an yuqa bi tuutee des mu mu mu duma ko kay tuutee des mu tax ci kawam fa xaalul owal xorru ah bàyyi ah hmm? doomam bi eh, doomoo yey na mooy doomu frère am bi xam ne eh, bu yéexee Seydina Omar day duma bàyyam ci ah bàyyi ta xam bi ah xaala la woon xur alxur ne ko yaa amiral mu'minin gis nga waxam ak waxu kay ni mu wutee loolu lépp gisoon nañ ko yow mi nga xam ne yaay jiitu jullit ñi yow mi nga xamante ne nii yaay jiitu jullit ñi wa ah inna allaha taala borom bi nga xam ne moo kawe te yéegul de xaala wax na li nabiyyi yonentam bi alayhi salatu wassalam ne ko xud ci alquran jëlal jëlal li nga xamante ne mooy li des voilà mooy li des waaye waaye deel jël nit ñi dee leen nangul li nga xam ne mooy li woyof ci seeni jikko wa mur bil urfi waaye deel diggee li nga xam ne mooy njekk wa enril te du mooyul anil jaahiliina ñi nga xam ne ñooy ñi réer de ah suuratul araf ay cent quatre-vingt-dix-neuf wa inna hada te kii nii kat ah di sama bàytex bii da minal jaahiliina daa bokku ñi nga xam ne dañoo réere sa xaal rek xamuñu la moo tax ñuy wax lii di wax lu garaawe nii ci yow wallahi imam ibn abbas Abdallah radiyallahu anhu mu ne waat naa ci yàlla maa jaawaza Umaru Seydina Omar radiyallahu anhu dépassé wul aaya yooyu hiina talaaha alay mooy demul di dóor ko yaay ma biñ ko jàngalee hadis yi dafa aaya bii dafa taxaw bàyyi mu ne wa moom moom Omar da waqaafan aji taxawaa koon la woon inda fa kitaabillahi ca téere bi yàlla bi taala mi kawe mu ne hadis bii de rawaaw solo na ko al Bukhari yu al imam al Bukhari yu kon nag yaa bayi foofu la ñuy yem joom boon na hadis kon duñ ci waxaat